asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziar te di leen balwaaq fas yéene àndaat ak rek ci jotaay yi nga xam ne mu assasatul wafa bi al iman moo ci ànd ak yéen ci biir weeru koor bi tey di ñaar fukkeelu fan bi ak ñeent ñu ci dalal suñu mbokk sëriñ Bara Gueye mu fas yéene ànd ak ñun ci tomb bu am solo bu mat a bàyyi xel muy wax lu safaanoo ak dëgg te mooy fen euh, xam naa ne ba dañu ko jox kàddu gi rek dañuy tënk lu gàtt rekk ci ay yëngutoom mu jàngee alxuraanu karim ci daara yi soxna Fatou Diallo Mbaye foofu ci Touba euh, ginnaaw bi mu jàngee alxuraan bu noppi la tàmbuli njàng mu xam-xamam ci daara yi Serigne Mbacke jenn ba tey ci Touba waaye ab diir la fa def euh, jóge foofa dugg ci benn institut bu ñuy wax Nurul Maahid foofu ci Touba foofu la jànge ba am fa al shahada al ibdaiya wa shahada al i'dadiya te mooy certificat de titre ak euh, BFEM waaye ci biir loolu tamit euh, jàngalekat yi nga xamante ni ñu ngi yëngutu ci wàllu jàngale majalis ñu bare bare jaar na ci seeni loxo kenn ku nekk mu tànk ci aslaf lu mel ne téere yi sëriñ Touba Xaadimu sol yi ñu ngi ko jàngee ci ku ñuy wax sëriñ Baye Diouf waaye tamit jaar na ci loxol sëriñ Saliou Baal mu xam lu fa aslaf ci wàllu nahwu ak fiqh ba tey tamit jàng na ci loxol sëriñ bu Fall jàng fa wàllu xam-xamu miraas ginnaaw bi mu jàngee ba noppi ci lañ ko jël mu tàmbali jàngale ci école boobu moo xoon léegi muy nuurul maahid di institut boobu noonu foofee lañ ko jël mu tàmbali fa jàngale waaye ab diir la fa jàngale jóge foofa ci daara jooju noonu jëm ci deneen daara muy école Serigne Abdou Lahad Mbacké foofa tamit ab diir la fa jàngale ginnaaw bi nag la sos daaray boppam euh, tàmbali di jàngale foofu alquranul karim ak xam-xam ba jamono ji ñuy wax ak yéen ci daaray boppam la nekkal di jàngale alquranul karim ak xam-xam jataay yu mel nii tamit euh, ku ñu miin la ci jataay yu mel nii ak ci biir jàkka yi rawatina bayaan yi nga xamante ni dañ koy def laata imaam bi def xutba muy koo xamante ne miin nañ ko ci wàllu googu noonu rawatina ci jàkka yi sëriñ Xaban Mbàkke moom suñu fàllu kon ci tënk rek kooku mooy ki nga xamante ne moom lañ dal fii jataay bi tey mu fas yéene ànd ak ñun jàngat tomb bu mat a bàyyi xel muy wax lu safaanu ak dëgg kon incha allah ci njaal benn waxtaan wi du ñàkk mu xamal ñu danse yi nga xamante ne moom la làmmiñ am ci biir waxtaan wi tamit incha allah danañu xamal bu ñu waxee wax lu safaanoo ak dëgg loolu noonu lan lañ ci jublu incha allah danañu xamal danañu xamal tamit àtteeb fen maanaam wax dul dëgg lan mooy àtteeb ak façon yi ak ay ay xeetam incha allah tam dina indi ay ay ay ay ay ayat ak ay ahadis yoo xamante ne dafa ñëw ci araamal wax loo xamante ne dafa safaanoo ak dëgg incha allah tamit ci biir waxtaan wi danañu indil njariñ yi nga xamante ne moom lañu mën a jële ci wax dëgg ak lool yi nga xamante ne moo mën a bàyyi ko ci wax lu safaanoo ak dëgg kon lii ay junj rek ci tomb yi nga xamante ne incha allah dana ko junj dana ko ñëw danañ ko baax insha allah ci biir waxtaan bi xam naa ne bala ñu koy jox kàddu gi rek ñu fàttali mbokk ni insha allah suba ci dibéer ji danañu fas yéenee dalal sëriñ Mamour Sall mu fas yéenee ànd ak ñun ci ahamiyatu euh, ahamiyatul handasa al madaniya te mooy am solo goo xamante ne euh, rëddinu dëkk am na ko solo incha allah bu dee ci altine ji nga xamante ne mooy bis bi nga xamante ne ci lañ fas yéenee yëkkati jataay bi di ñaan yàlla mu fekk lañu ko waat ay déwén yu bari incha allah danañ ci ànd ak ay kilifa yu yu yu am solo ay kilifa dana ci bokk incha allah Serigne Cheikh Asfay Mbacke ñu fas yéene ko dal ci mu ànd ak ñun jàngat. doxinu mag ñi nga xamante ne ñoo doon dund ak Serigne Touba ak borom Darou Moukhty mag ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon ak ni ñu doon dundee ngir ñu man caa jële ay bind yoo xamante ne danañ ko mën yóbbuloo mu mu nekk suñu njëriñ danañ ca am tamit insha allah ak sëriñ Basiru Mbàkke moom sëriñ Abdou Xuduus mi nga xamante ne moo yor kaddu njabootu borom daal moxti mu fas yéene ay indi ay kaddu yoo xamante ne dafay bàyyi ko ci sëriñ Abbas Mbàkke mi nga xamante ne liggéey bi ci ndigalam lañ koy def kon insha allah ñu ñaan bokk yépp rek ñu teewee ci jotaay yooyu noonu kon li ñu def rek moom mooy dañuy jox sëriñ Bara ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la fas yéene ànd ak ñun tey jàngat ko yàlla na ko yàlla defal tax defal ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf alanbiyaai walmursalin sayidina muhammad ibni abdillahi wa ala alihi wa ashaabihi ajmain mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu leen ñëpp ci nuyoo ba gën a tedd gën a rafet ci julit ak mbokk jullitam mu di assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaye di jiital ci nuyoo bi ak ci ziyaar bi alxalifatul aam taifatil muridiya cheikh Mahamadul Muntaqa Eh, di ñaanal yàlla guddal aw fanam ay cëram ba naal yim am ak mbébét yi mu def ko ak mbooleem xulafaaw yi waaye di nuyu boroom daara ji di sëriñ Abbas Mbàkke moom it ñu di ko ñaanal yàlla guddal aw fanam te àggale ay naalam ak ay mébétam di dellusiwaat di nuyoo ñi nga xam ne ñooy kuréel bi taxawal lii di Al mu di liggéey boo xam ne liggéey la bu am solo ñu di ko def ngir tisaare xam-xam waaye di ndokkeel ñépp waaye rawatina jëmm ji nga xam ne suñu teewaay ci béréb bu sell bi ci moom la jaare mu di maam Thierno Mbacke moom sëriñ Xaadim ñoo ngi koy ziar bu baax a baax eh, di ziar sëñ Ahma ak mboolem ñi nga xam ne ñoo bokk ci kuréel bi. waaye di ndokkeel mbooleem umma islamiya ci weer wi nga xam ne ci lañu nekk mu di weeru koor di ñaan lépp loo xam ne def nañ ko ci lu baax suñu borom subhanahu wa taala nangul nu ko te nu yàgg ko fekke ginnaaw loolu waxtaan wi ni ko mbokk mi tudde léegi tey ñu ñëw di fàttalante rek ci benn tomb boo xam ne tomb la bu yitteel tomb la bu mat bayyi xel te tomb bii moom lañuy wax wax bu te mooy wax loo xamante ni bii amul wax lu amul ci jamono ji muy loo xam ne lu yaatoo yaatoo yaatu la ñu bëree bari bari na lu la nit di wax mi jëf te fekk loolee dara du ci dëgg ay nar la te mu nekk ñaawteef woo xamante ni bii suñu delloo ci alquranul karim dellu ci sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan gis na mu ñaawee kon jaam yi war di watandiku melo képp koo xam ne yaa nga ca woon nga bàyyi ko xam ne melo la woo xam ne borom bi subhaanahu wa ku jëppi ku melo la waaye nit ka koy def ku suufe la ku xeebu la ci bëti doomu aadama yi euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day ak ay saxaabaam melo win gënoon a bañ muy jikko ji nu gën a bañ mooy wax lu amut mu di fen bi alayhi salaatu nit daana xam ci aw nit aw fenn naa loolu du des loolu du deñ di des ca dënd ba ba keroog muy yëg ne kooku tuub na ba yàlla jégal ko loolu melo wi saxaaba ya gënoon a bañ ak Mustafa sallallahu alayhi wa sallama moo di wax loo xamante ni bii du dëgg wax lu du dëgg nag li koy def wala boog ci liñ ko gën a xame boog moom moo di aw lamiñ moo di aw lamiñ kon nit ki war naa sàmm mboolem ay cëram waaye cër bii nga xam ne moo di aw làmmiñam ci solo si nga xam ne euh, sàmm saw làmmiñ ba doo ci def ndaka sulu noonu doo ko ci wax loolu ay ahadis ñëw na yoo xam ne dafay bégal rek ki nga xam ne daf caa nekk di sàmm aw làmmiñam ci aljana yi boromam subhanahu wa taala bokk na ci xadis yooyu xadisu abi hurayrata radiyallahu anhu xaala su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama an akthari ma yudxilu nnaasu aljanna xaal taqwa allahi wa xusnul xulq wa su'ila an akthari ma yudxilu nnaasa annaar xaala alfarju xaala alfamu walfarju rawahu tilmidi wa xaala xadisun xasanun saxixa yonent bi alayhi salaatu wasalaam jéeneen ci xadis boo xam ne abi hurayra moo nettali xadis boobee ñu ne laaj nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ne ko lan moo ëpp luy dugal nit aljana ëllëg yowmal qiyaamatul akbar mu di ragal yàlla mu ne ragal yàlla ak jikko ju rafet mooy day li ëpp luy dugal nit ëllëg yowmal xiyaamatul akbar aljanna moom moo di ragal yàlla ak jikko ju rafet ngir ragal yàlla ci la diggante jaam bi ak boromam subhanahu wa taala di yéwéne waaye jikko ju rafet ci la diggante jaam bi ak ay moromi bindeefam di yéwéne ragal yàlla mooy waral suñu borom subhaanahu wa taala bëgg jaam bi waaye jikko ju rafet mooy woo jaam ñi ci ñu bëgg la kon daal lii ëpp luy dugal nit ëllëg yawmal qiyaamatul akbar aljana moo di ragal yàlla waaye mooy jikko ju rafet waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu laaj ko ne ko lan moo ëpp luy dugal nit sawara ëllëg yawmal qiyaamatul akbar mu ne ëllëg yawmal qiyaamatul akbar day li ëpp luy jóge nit sawara moo di aw lammiñ ak am pay aw lammiñ ak am pay kon ñu gis ci xadis bi solo soo xam ne euh, sàmm saw lammiñ ak sam pay am na ko waaye ba léegi bu ñu delloo ci sunas yonent bi sallallahu alayhi wa ci xadis boo xam ne ba léegi abi hurayra moo ko nettali mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nee na man waqaahu llahu taala ne yàlla fegal yàlla teetal sa ayu la nekk ci sa diggante ñaari ngaam mu di aw lammiñ ak ayu la nekk ci diggante ñaari tànk ya mu di am pay muy dee duggi aljana képp ku suñu borom subhanahu wa taala teetal fegal ak ayum payam daa dugg aljana kon rek ci ñaari xadis yooyu mën caa déggee ci ne sàmm ko day bokk na ca lay waral day lay waral dugg aljana ëllëg yawmal qiyaamatul akbar sax mu koy du lu yomb ngir xam ngeen ne yàlla subhaanahu wa bi mu bindee doomu aadama daf ko composé waale ak li ñuy tudde ay xaraïs te mu bokk ca loolee muy xarisul jinsi te muy xarisa bu am doole ci doomu aadama kon sàmm am pay am na lu mu laaj waaye sàmm aw làmmiñ bokk na ca la nga xam ne na waral dugg aljana ëllëg yawmal qiyaamatul akbar waaye sàmm aw làmmiñ it moom it dul yomb ndax boo delloo ci téere boobu bi nga xam ne imaamul Ghazali moo ko bind muy téere bu siiw boobu di Ihya Ulumuddin tudd na ci gàkki-gàkki làmmiñ ñaar fukki gàkki-gàkk yoo xam ne làmmiñ moo koy def ñaaw fu ñaar fukki ñaawteef te ñaar fukki gàkki-gàkk yoo xam ne aw làmmiñ moom moo koy def xujjatul islaam imaam al tudd na ko ci téereem boobee kon mu bokk ca ñaawteef yooyu nga xamante bii waaye sa caa sàmm aw làmmiñ waree sa ko watandikooloo aw làmmiñ mu di alkazibu mu di fen fen day nekk lu yéeme nekk lu doy loo xam ne dafay soril lu jege di jegeel lu sori di amal lu ñàkk di ñàkkal lu am di rafetal lu ñaaw di ñaawal lu rafet ila axirihi kon mbir la moo xam ne mbir la mu doy waar mbir la mu yaatu yi ci jamono waaye mbir la moo xamante bi mu ñaaw la mbir la mun war watandiku bu ñëwee ci baat bi mu di bu mu di fenn la ko walaf di wax di nar di wax loo xam ne du dëgg baat bi li muy xam-xam bu ñu xam mu di imaamu Nawawi ci xam-xamu xadiis tekki na baat boobi wax nekk ne huwa ixbaarun an shay'in bi xilaafi ma huwa sawaun taammata dalika am jayiltahu lakin laa yasamu fi ljayli wa innama yasamu fi lamdi mu ne fenn daal bi liñ ci namu rek mooy xibaar lu wuute ak moo xam tey nga loola moo xam da ko réere waaye jaam bi bu fekkee da ko réeree du ci am bakkaar mu ne kañ la ci am bakkaar mooy waxtu woo xam ne moo tey loolee di xibaar loo xamante ni bii sëxut ca lay am bakkaar kon loolu mooy baatu fen di wax lu dëgg moom la it sunu sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul tikkee bi mu ne xaqiqatul kadibi ixbaaru kama lam yaku thaabitan bi qawli al-ulama wa qabiihun mujibun isaa jala laanata sal jalaali fii ma nuqila Sëriñ Tuubaa mu ne dëggi dëggi fen daal xibaar loo xamante bi amul xibaar lu soxul ci waxi borom xam-xam yi mu ay fen lu bona bon la luy waral rëbëm suñu borom subhaanahu wa taala la saa kon baat bi bu ñu ko waxee daal mooy xibaar loo xamante bi saxul ci waxi boroom xam-xam yi ridwanullahi taala alayhim ajmain léegi fen moomu bu ñu ñëwee ci li nga xam ne moom moo di ab bi nga xam ne moom la ko sharia ay jox euh, da nga fekk it boroom xam-xam boobu di an-Nawawi di wax ne xatta zaharat nusuusul kitaabi wa sunna ala taxrimi lkasibi fi ljumla wa huwa min qabaai sunubi wa fawaahishi luyubi wa ijmaai lummatul munaqida ala taxrimihi mais daal yi nga xam ne ñëw na ci alquran di xaraamal li nga xam ne moodi di fen ak ahadis yi rot ci suna si yonent bi sallallahu alayhi mu ne xadis la yu bëree bëree waaye aayaat la yu bëree bëree bëri fen daal bokk na ci bakkaar yi gën a bon waaye bokk na ci ñaawteef yi gën ñaaw waaye mboolem umma islamiya waaye mboolem borom xam-xam yi addu ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam dëppoo nañ ci xaram goo xam ne ay fen xaram na ko fen googu am ay ay xaat ay xaaj wala ay xeet yoo xam ne al ulamaau radiallahu anhu séddale nañ ko loolee ñu ne bokk na ci loolee ca fen yooyee muy fenal yàlla ak yonent bi alayhi salaatu salaam te mooy fen yi nga xam ne mooy yi gën a màgg mooy fen yi gën a garaaw ngir wax ji borom bi subhaanahu wa taala wax ne faman azlamu mimman iftara ala allahi kadiban liyudilla annaasa bi gayri ilmi inna allaha la yahdi qawma zalimin borom bi tabaraka wa taala ne amul ku dàq tooñ ku gën a mën a xam ne dafay sosal di duural suñu borom tabaraka wa taala te duuram yooyee ak sos yooyee daf cay réeral doom aadama yi ci lu xam suñu borom tabaraka wa taala du gindi ñi nga xam ne waytooñ lañu bu ñu nee fenal yàlla wala fenal yonent bi sallallahu alayhi wa sallama dafay làmboo ñaar bu njëkk ba mooy jaam bi wax ne yàlla ne nangam ak nangam te fekk day fen yàlla waxut loolu ñaareel bi mooy nga firee waxi suñu borom subhaanahu wa taala lu bokkut ak la ca yàlla jublu woon daa firi aayatul quraan lu bokkut ak la nga xam ne moom la aayaat yiy wax loolu ba léegi day dugg ci fenal suñu borom subhaanahu wa taala loolu nag waxuñu koo xam ne day def ijtihaadam ngir firi alquranul karim kooku waxuñ ko jimbu ji nga xëy daal mi ngay dellu ci alquran waaye di firi ay aayaat waaye di firi ay ahadis eh, yonent bi alayhi salaam lu bokkut la nga xam ne moom la ci borom bi namu loolu dafay dugg ci feral suñu borom subhanahu wa waaye koo xam ne ijtihaad ngay def ngir firi alquran am ca njuumte loolu de su ko jublu ci loolu feral yonent bi eh, buñ ko waxee ci jublu ñaari ñaari maanaa benn maanaa bi mooy nga wax ne yonent bi nee na nangam ak nangam te fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxut loolu da ngay fen rek loolu fenal yonent bi alayhi salaatu wasalaam la comme ni muy amee ci xam-xamu xadis boo ca delloo xadis yoo xam ne dañ leen tuddee xadisul mawdu muy xadis yoo xam rek dañ koo teg da ko teg fenal yonent bi alayhi salaam kera kër yee rek ne yonent bi nee nangam ak nangam ak nangam moo tax képp koo xam ne tëb nga rek ne yonent bi alayhi salaam nee nangam ak nangam da dugg ci ñi nga xam ne dañuy fenal yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñaareel bi ci fenal yonent bi alayhi salaam moo di firi wax joo xam ne sax na bàyyi ko ci yonent bi alayhi salaam bu ak maanaa ma xadis boobee wax waaw loolu dafay dugg ci fenal yonent bi salaatu wa salaam te fegal ko moom salawaatu rabbi alayhi wa salaamuhu nekk loo xam ne lu garaaw la nekk loo xam ne lu danse la ndax fegal yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokkut ak fegal kenen ba sax wax na ne man kaddaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqaduhu min annaar muttafaqun alayhi salawaatu rabbi alayhi wa salaamuhu nee na képp koo xam ne fegal nga ma dey na nga jàppal sa bopp sawara na nga jàppal sa bopp place ci sawara waa ku fegal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne da nga jàppal sa bopp place ca sawara wala yaasu kon fegal yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax wax joo xam ne wu ko wala ngay ay firee ay waxam lu bokkut ak maanaama loolu danse la waaye loolu it lu garaaw a garaaw la Euh, ci noonu it ci la ni dugal ci feral képp koo xam ne nitug yàlla la ko baax moo xam nit yàlla yi fi nekkoon lu mel ni cheikhul xadim lu mel ni cheikh ibrahima faati borom daarul mawti waaye lu mel ni sayidi alxaaji malik si ak nit yàlla ñu baax ñoo ñëwee nga leen di askay la ay wax yoo xamante biit du seeni wax loolu dafay dugg ci fen yi nga xam ne yoon war wàttandiku la mu nekk fen yoo xam ne yu garaaw garaaw la wala nga nettali ay xissa yoo xam ne nekkul xissa yu wér loolu it képp koy def war nga koo wattandiku ndax ay lor la la am yoo xamante bi yu yéeme yéeme la waaye bokk na ci xeeti fen yooyee muy nit ki ci nit ñi fen ci biir doomu aadama yi buñ ko waxee dana làmboo bi di feeñal melo woo xam ne bokkut ak melowoom daa di feeñal ak yiw akuk baax akuk ragal yàlla te fekk moom mi bokk ci way wedd yi ak way bew yi wala yaasu billah loolu day dugg ci fen ndax day nekk loo xam ne day wane lu bokkut ak li nekk fi yow waaye day bëgg dugg ci fen yooyu it euh, di wax wax joo xamante ni bii amul waaye wax jooju Euh, amul benn lor maanaam ay fen la waaye fen yi amul lor loolu ba tey daa nekk daa bokk ci fen yi xaraam yi nga xam ne jaam bu koy def war na nga tuub loolu delluwaat ci suñu borom subhanahu wa taala bi mooy fen yoo xam ne jaam ba koy fen daf cay jël alali jàmbur maanaam fen yoo xam ne danga koy jël alali jàmbur moo xam dangaa fen weddi loo xam ne daa nekk ci yow loo yoroon nit ñu laaj la ko loolee nga weddi ko ne yore lu ma ko nangam ak nangam te fekk mi ngi ci yow da ngay fen rek waaye loolu ñu lay laaj mi ngi ci yow nga weddi ko ba jël loolu loolu fen la wala boog nit ki nga fenal ko wax ko ne ko day moom day yoral la ma nangam ak nangam naa nangam ak nangam la ma yoraloon te fekk li ngay wax dara du ci dëgg loolu ay fen la bëgg a jël ci alali jàmbur ci anam googu loolu fen la yu garaaw yoo xamante bii tuub da cay jaadu waaye it da nga dana jaadu it borom ka nga fenal nga jéggalu ko delloo ko xàqam joojee wala boog mu baal la ko te mooy fen yi nga xam ne yaatu na lool naa nit koo xamante bii ma nga ak alali jàmbur waaye alal joojee daf cay tëdd day fen daf koy weddi du ko nangoo joxe eh, fen weddi ne loolu yoru ko te mu tëdd ci alali jàmbur loolu nekk lu garaaw waaye it Eh, wax ne nit yooyu la ma nangam ak nangam baalal jooje nga jël ko dem ba boog jël alay jàmbur wala nga jël ci lu bëree bëri it loolu dañ koy seetlu ci eh, jamono ji mu nekk fen yu garaaw garaaw yoo xam ne képp koy def war ngaa tuub loolee waaye delloo xàq joojee ca borom waaye wala boog borom balla kon loolu mooy li nga xamante bi maes na ko jàpp ci ay xeeti fen waaye fen moomu dey bu ñu delloo ci alquran ak sunnas yonent bi alayhi salaatu wasalaam daanu gis muy loo xam ne lu ñu xaraamal la suñu boroom subhaanahu wa taala mi ngi wax ci biir alquranul karim wala taqfu maa laysa laka bi ilmun inna sama wal basara wal fuaada kullu ulaika kaana anhu mas'ula suñu borom subhanahu wa taala di wax ne wala taxf maanaam bul di topp di xeeñtu loo xam ne amoo ci xam-xam xataada rahimahullahu taala di wax ne laa taqul raaytu walam tara wa sami'tu walam tasma wa alimtu walam ta'mal alam fa inna allaha taala sa'iluka an dalika kullu ومضمون ما ذكروا أن الله تعالى نهى عن قول بلا علم bal bi zanni alladi huwa tawahum wal xiyal xataada radiyallahu anhu mu ne bul wax ne xam naa te xamoo waaye bul wax ne gis naa te gisoo waaye bul wax ne dégg naa te déggoo ndax suñu boroom subhaanahu wa taala day laaj loolu lépp ndax loolu lépp lu ñu tuddaal mooy borom bi rek dafay aaye wax te tegoo ko ci xam-xam wax te tege ci yoo ci njortu ak defe naa ak foog naa kon borom bi tabaaraka wa taala rek di aaye nit ki di wax loo xam ne amul ci xam-xam mu ne wala tax fu e, bul di topp maa laysa laka bi xam ne amuloo ci xam-xam ndaxte kat inna sama ndakab lii du dégg nekk xéewalug suñu borom subhaanahu wa goo xam ne gu rëy la waaye wal basar waaye lii nga xam ne moo di gis waaye wal fuaada lii di xol mu dim xel di xéewal goo xam ne gu rëy rëy la kullu ulaayika kaana anhu masula yooyu yépp ëllëg suba ëllëg danañ ko laaj jaam bi ci lanan la ko jëfandikoo ak ci anam gun ko jëfandikoo ci kanam borom bi subhaanahu ma nga xam ne moo mayib dégg waa mooy moo may ab gis waaye moo may loolu yi nga xam ne moom moo di am xel bu ñu dikkee ba tey ci aayatul quraanil karim daan fa fekk aaya yoo xam ne day dikki rek di wane ak di wattandikuloo jaam bi muy wax loo xamante bi léeru ko rawatina muy wax loo xamante bi du dëgg borom bi tabaaraka wa taala ne is yatalaqa almutalaqiyaan an ilyamini wa an alshimali aqid maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid borom bi tabaraka wa taala ne jaam bi day nay bàyyi xel ñaar ñooñu ko yàlla muy koo ne ma nekk ca wàllum ndejooram di bind yu baaxam ak koo xam ne ma ca wetu càmmooñam di bind jëfam yoo xam ne jëfam yu bon la borom bi tabaaraka wa taala amul benn jaam boo xam ne tudd benn kàddu lu may kaddu googee ñooñu dana ko bind muy malaaka yooyee nga xam ne ñoo koy fuglu waaye malaaka yooyee di topp li nga xam ne mooy ay jëfam kon jaam bi war nay bàyyi xel ñooñee di bind ay jëfam yu baax wala jëfam yu bon kaddu gu bàyyi ko ca moom it ña ngi koy bind deen bàyyi xel loolu dana ko dimbulee ba du xuus di wax loo xam ne amul ca xam-xam di wax loo xam ne dara du ci dëgg ay feni kese la euh, naka noonu bu ñu demee ci sunas yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ca fekk ay ahadis yoo xam ne ahadis la yu bëree bëri xadis la yu bëree bëri waaye xadis la yu wér yu bàyyi ko ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dana sañu jukk yenn ci ay xadis leeral ko bokk na ca xadis yooyee xadisu abi hurayra mu ne an abi hurayrata radiyallahu anhu an rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal ayat almunafiqi salaasa isaa xaddasa kasaba wa isaa wacada axlafa wa isaa tumina qaan muttafaqun alayhi jëlee ci abi hurayrata yal na yàlla gërëm abi hurayra abi hurayra ne yonent bi ne ayatul munafiqi sarasa mandargay naaw fiq daal ñett la euh, naaw fiq ibnu rajab al hanbali rahimahullahu taala ne ca sharia ñaari nifaaq moo am naaw fekk goo xam ne borom day feeñal ci kaw gëm yàlla gëm yonentam ak ay téereem ak li aju ca loolu waaye nëbbu ci biir luy wuute ak loolu waaye wala luy wuute ak lenn nag ci loolu loolu mooy nifaaqul akbar bi amoon ci jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñooñu la alquran di dal ci seen kaw deen weddiloo waaye ñooñu ñooy dëkke ëllëg yowmal qiyaam fii darakil asfal min an naar muy ca gën a fa gën a suufee fa gën a xóot ca sawara wala yaasu billah ñaareel bi mu ne mooy nifaaqul amal mooy naafiq goo xam ne jëf la mooy koo xam ne day feeñal ci kaw ak yiwee akuk baax waaye la mu nëbbu ci biir wuute na ak loolu te mu ne loolu rek dafay dellu ci màndarga yooyu xadis bi tudd rek te mooy alaamaat yooyu alaamaat yooyu rek ku mu nekk ca moom rek naaw féq la boo xam ne naaw féq la ci jëf dañ koy jàppee kon ayatal munaafiq yi mandargay naafiq daal salaasatu ñett la isaa xaddada kasaba muy koo xam ne bu waxtaanee fen wax loo xam ne dara du ca dëgg dara saxu ca kooku màndarga la ci mandarga yi naafiq yooyee waaye wa isa waada axlafa waaye saa yu joxee ab rendiw waaye waaye mu digee loolu daf koy faussé loolu du ko matale loolu daa bokk ci naaw naafeq yi nit ki rek lépp lu muy wax ne fekk muy lu mu nar waaye nay fekk loo xam ne lu mu man la ba ngant door ko caa gaar ñoo xam ne ngant gaar na ko ca waaye di wax loo xam ne doo ko def doo ko matale loolu daa bokk ci mandarga yi naafiq yooyee moom la sëñ bi ne waalam moom la sëñ bi wax ne waalam bi anna xulfa waadin wa kasib min aafati alxadiisi anhuma ijtanib da nga xam day ne wax lu dëgg ak fausé ab dig ñàkk fëkku ab ab mu ne bokk na ci gàkki-gàkki waxtaan ya na koy wattandiku waaye wa isatu min xaan mooy koo xam ne it buñ ko wóoloo mu moo xam nit ki dañ ko wóolu ci li nga xam ne mooy alal alal jooje mu war ca sànq alal jooje alal jooje jaarewu ko yoon loolu war la parce que alal jun la dénk rek loolu amaana la te amaana boobee da nga koo war a sàmm loolu da nga koo war a saytu waaye wuru caa dugal lépp loo xam dafay nuru ak jubadi waaye it noonu muy nekk ci alal noonu lay nekk ci wax nit ki dees nañ ko dénk dénkaan boo xam ne secret la secret li ci wax bu wax joojee ñu la wax muy secret war nga koo garder war nga koo sàmmal boroom waaye waru ko waroo koo sànnal waroo jàllale secret boroom di ko waxaat keneen al ulama wu di wax sax ne denc secret boo xam ne wax la moo gën a jafe denc secret boo xam ne alal la ñu ciy nettali benn xissa boo xamante ni bii euh, xissa la bu xorom ñu daa benn arab yi boo xam ne dañu ko dénkoon ab sekkare waaye jox ko ca luy tolloog fukki diinaar ci seen xaalis ne ko sekkare bi day bu ko wax kenn mu dem ba mu yàgg daal sekkare ba fees del li ca dënd ba mënatu koo supporter mu ñëw ci ko joxoon xaalis bi mu delloo ko ngir wax ko wax loolee mu ko waxoon kon gis bu mu ci man di doon rek muy alal muy wax secret la boo xam ne jàmbur war na koo sàmm warta siiwal secret jàmbur waaye warta euh, dugal ak njublañ ci alal jooju nga xam ne teg nañ ko ci loxoom ak alal ju man di doon kon daal mandarga yi naafiq yi ñett la ñett yi koo xam ne am nga ci benn nga benn ci mandarga naaw naafiq mooy koo xam ne bu waxtaanee fen bu diggee faussé loolu suñ ko wóolu mu war ci benn riwaaya mu tudd ñeent muy xadiisu abdullahi ibnu omar ibnu aas radiyallahu anhu anna nabiya sallallahu alayhi wa sallama qaal arbaun man kunna fihi kaana munaafiqan xaalisa wa man kaana fii xislatan minhunna kaana fihi xisla min annifaaq xata yadauha isa tumina qaan wa isa xaddata kasaba wa isa ahada qadara wa isaaqa sama fajara muttafaqun aley ci xadiisu abdullah ibni omar mu ñëw ci ñeent yonent bi alayhi salaatu ne ñeenti melo yi daal ku mu nekk ci yow nekk nga naafiq ba nga xam ne bu sotti nga waaye ku ci am benn rek am nga benn melokaan ci melokaani naafiq yooyee ba keroog mu koy bàyyi muy koo xam ne buñ ko wóoloo mu wor su waxtaanee fen wax loo xam dara saxu waaye saa yoo xam ne fasante na kóllëre ak doom adama ci kóllëre yi ñuy fasante dafay wooraat fecc loolee nga xam ne mooy kóllëre ga waaye ñeenteele ko nag wa isaa xaasama fajar mooy koo xam ne bu xuloo rek génn li nga xam ne mooy ak topp mooy koo xam ne saa yuy xuloo nit rek fàtte na la doxoon ci digganteem ak moom ci rafet waaye ak ci cofeel waaye dafay xuus cib daram di ko wax lu ko neex waaye di yàq daram ci euh, jëmmi doom aadama yi wala boog koo xam ne day bu nit ki euh, jiiñ ko wala sosal ko ne ko yoral nga ma nangam ak nangam wala boog koo xam ne buy xuloog nit day weddi loo xam ne yoral na ko loolu lépp dafay dugg rek ci wa isa xaasama fajara kon ko benn ci melo am nga benn ci melokaayu naafiq yi waaye ku boole yépp nag yaay naafiq boo xam ne bu sotti nga wala yaasu billahi taala waaye ci biir fen am na xadis boo xam ne imaamul buxaari moo ko solo muy muxtasara ruya buxaari muxtasara an sumatum ñu jundab radiyallahu anhu xaala xaala nabiya sallallahu alayhi wa sallam raaytu laylata rajulayni aatayaani xaala alladi raaytahu yushaqu shidquhu fa kaddaabun yaksibu bi kisbatin tuhmalu anhu xatta tublahu l afaq fa yusnau bihi ila yawmi alqiyam muttafaqun alayhi sallallahu alayhi wa ginnaaw julli fajar mu leen de laaj ku daa gént ngir mu firil la loolee nga xam ne mooy gént la mu ne benn bis tey euh, moom gént na ànd ak ay malaaka moo ñuy dem di dem ba mu yàgg nee ñu gis góor goo xam ne ne day xar ngaam ya jëmale kaw waaye di xar paxi bakkan yooyee muy anamu mbugal gu méttee métti nee na ba mu laajee malaaka yi ñii ñan la ñu ne ko kooku de nga gisoon ñuy xar ngaamam ya waaye xar paxi bakkan yooyee nit la rek koo xam ne day fen aw fen waa xamante bii des na koy toxali ko ci moom jële ko ci moom ba fefen woowee sori lool muy fen lawu yaatoo yaatu muy wax ju ñuy wax te wax joojee dara du ci dëgg ngir loolu dafay ah, la fa ca mën juddoo ci ay yàqu dafay bëri lool moo tax mbugalam rëy wala yaasu billaahi béréb bii rek boo fi taxawoon wax fi loo xam ne du dëgg sa ñàkk wax dëgg googee ca kàddu googee mën naa sori lool te muy lu war watandiku ci hadis boobu la al ulama yi sukkandiku ne bokk ci li nga xam ne dana waral mbugalam bàmmeel di waral fitnay bàmmeel moo di fen te nuur ci fen di wax loo xam ne du dëgg rawatina fen yoo xam ne ay lor yu daf cee am mu ne jëmu nag noonu nga ko gis noonu lañ koy defee rek noonu lañ koy buggalee ba yowmal qiyaamatul akbar wala yaasu billahi waaye ba léegi ci xadiis ku tedd ka salawaatu rabbi alayhi wa salaam ba léegi ci muwattaw imaamu Malik Malik ne حدثني مالك عن صفوان بن سليم أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون مؤمن جبان فقال نعم فقيل له أيكون مؤمن بغيل فقال نعم فقيل له أيكون مؤمن كذابا فقال لا رواه مالك في موطئه إمام مالك رضي الله عنه ci Malik ñee ci Safar ibnu Sulaymu mu ne nee nañ yonent bi sallallahu alayhi wa ndax ab julit daa nekk koo xam ne tappet la koo xam ne ragal la mu ne naam waaw ñu ne ko ndax ab julit daa nekk koo xam ne nay la maanaam nit nay mu ne waaw ndax ab julit daa nekk fenkat la mu ne déedéet ab julit du nekk fenkat kon euh, ragal nekk ab tappet melaw ñaaw waaye ne ab julit mën na koy nekk waaye nay di jikko yu ñaaw waaye ab julit mën na koy melowoo waaye melokaan wi nga xam ne moo di melokaani fen nekk ab fenkat ñu laaj ko ni ko ndax ab julit daa nekk ab fenkat day laa du nekk koo xam ne kazaab di ab fenkat kon fen nekk na lu garaaw nekk lu war a watandiku ba léegi ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa ñuy toxalee ci Hafs ibnu Aasim nekk koo xam ne taabiin jalil mu toxale ci abi hurayra yàlla ko yàlla gërëm mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama wax na ne kafa bil mar'i kaasiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a maanaa doy na sëkk rek ci waxtaanu nit ki ak wax nit ki muy ay fen muy koo xam ne lu mu dégg nettali ko rek ndax koo xam ne melokaanam mooy lu mu dégg nettali ko rek da ngay dégg loo xam ne ay fen la waaye dégg loo xam ne dégg la boo boolee nag lépp di nettali rek ñëw nettali loo xam ne du dégg muy ay ci yow ba léegi xaalis boobu day wattandi ko rek nit ki di wax loo xam ne leeru ko ba tey ci xadiisu sayidil mursalin sayiduna muhammadun sallallahu alayhi wa hadisu abi hurayra muslim indi na ko ci muqaddimam mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day nee na sa yakunu fi axiri ummati unaasun yuhaddisuunakum maa lam tasma'u antum wala aabaakum fa iyaakum wa iyaahum rawahu muslimun yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne day saa mujjantalu xeet dana ca am nit ñoo xamante ni bii day dana ci nekk ñoo xame daan di wax loo xam ne mësu leen koo dégg yéen ak seeni baay seeni maam mu ne ñooñu day ñoo leen koy wattandikuloo boo demee ca rihlatu rihla ila daaril axira ah, bu mahmoud al misri mu ne xadis boobu bii day feeñ na rek muy nit ñoo xam ne ngay nett li ak di jëfandikoo ay ahadis yoo xam ne saxut ci yeneen saxut wéru bàyyi ko ci yenent bi alayhi salaatu wa salaam kon loolu mbir la moo xam ne ci kaam la nekkoon waaye yàlla xamaloon na ko ki nga xam ne mooy Mustafa sallallahu alayhi wa sallama waaye naka noonu it la ñuy nit ki di fen ci li nga xam ne moom moo di gént di wax ne day dama gént nangam ak nangam te fekk de géntoo dara wala boog dama laa géntal nangam ak nangam te géntoo dara day dugg ci fen nga xam ne yow xaraam la parce que li nga wax amul bu bokk ci li nga xam ne waaye sa koo wattandikuloo te bi alei salatu wasalaam ne koo xam ne géntulu nga wax ne gént naa nangam te géntuloo ko mu ne ëllëg yowal xiyaam mbugalam rek yàlla dee sa ko fasloo ay conkoor maanaam te du ko mën a fas te loolu dafay nekk xeet ci xeetu mbugal rek ab nattu la ci moom muy def loo ko loo xam ne du ko man kon moom it muy lu wala watandiku naka nooy nit ki di xuus ci di firi li nga xam ne moom mooy gént te amul xam-xamu loolu parce que loolu dafay dugg rek ci wax loo xam ne xamu ko amaa nag nga xam ne xam na ko man na ko ko wax ko dara du ci nekk waaye naka noonu boo ñëwee ci mbindum Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul ci téerim boobee rek mu def tudde ko jawharu nafis leeral na ca loolee xam ne moom mooy fen wax ca wax la ju mat di dégg sëñ ba daf caa wax ne xaqiqatul kasibi ixbaaru kama lam yaku thaabitan bi qawli al ulama wa qabiihun mujibun isa jala laanata sal jalaali fi ma nuqila mu ne dëggi dëggi fen daal mooy wax loo xamante bi sëxul ci waxi borom xam-xam yi sëñ Tuubaa nee na ay fen lu bon la luy waral rëbam suñu borom subhanahu wa taala la ëllëg yowm alqiyamatul akbar laa yamiinu shaxsu illa xarajat kisbatuhu min fihi summa saadat fa tablugu arsha alladi ala almakan summa taqul ana kisbatul fulan laanahu llahu fa yalanu almalik subhanahu min samama kulli malik wa taktubu al amlaaku abdul ayni qatiatan alayhi duna al mayni kullu bi qadri jabalin fi uhudin xakaahu cheikhuna al waali sëñ Tuubaa taala anhu mooy ni fen lu may fen woowee day bàyyi ko ci gimiñam yéeg ba arash arash joojee nga xam ne bérébam kawe na lool su ko defee mu ne man diw su ko yàlla rëbb ko malaaka yooyu rëbb ko malaaka yi bindal ko euh, juróom ñaar fukki bakkaar lu tolloog juróom ñaar fukki bakkaar ci ay ñaawteef bakkaar bu ci nekk muy dana tolloog jabal uhud muy montagne mu mag mag muy montagne ma may wax jabal uhud mu wax jooju a cheikhun al waali moo ko wax cheikh sidil muxtaar al kunti moo netti li wax joojee radiallahu anhu kon noonu it la woon fen lool ba boo delloo ci ay mbindam da nga gis ne watarkuna alkasibu yaa ixwaani xayrun min tilaawatil quraani mu ne bàyyi fen daal moo gën jàng alquranul karim ànd ak li jàng alquran di màgg ak dayoo bi nga xam ne moom la jàng alquranul karim am kon loolu lenn la ci ay ay aaya waaye lenn la ci ay ahadis waaye lenn la ci waxe ulama yi radiyallahu anhum bu nu ñëwee ci li nga xam ne moom moo di dëggu dafa am meññet moo xam ne ñeel dëggu ya waaye fen mi dib safaanam dafa am ay lor yoo xamante bi ki nga xam ne dafay fen dafay jànkonteeg lor yooyu daf koy dund bokk na ci meññeetum dëggu mu ne dëggu daal daa bokk ci li nga xam ne dafay xëcc jaam bi jëmee ko ci ak mbaax te ak mbaax mooy lépp lu yàlla gërëm ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye ak mbaax dafay xëcc jaam bi jëmee ko ci aljanna te mooy aljana mooy dayoob lu ab julit di sàkku waaye nit ki du deñ di dëggu ci ay waxam ak ci jëfam waaye di dàkku la nga xam ne mooy ak dëggu ba ñu mujj bind ko ci suñu borom tabaraka wa taala siddiqa mu di koo xam ne ab dëggalaa la kon loolu lu rëy la ñeel koo xam ne aj dëggu la waaye fen dafay xëcc nit ki jëme ko ci kàccoore te lépp loo xam ne lu wutee ngërëmal suñu borom tabaraka wa taala la ak ngërëmal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak kàccoore day dafa xëcc nit ki jëmee ko ci li nga xam ne mooy soora ni kii du denc di fenn di dàq ko aw fenn ba ñu mujj ku mujj bind ko ci suñu borom tabaraka wa taala kazaaban muy koo xam ne ab fenkat la te moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne aleykum bi sidqi fa inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna wa ma yasaalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa xatta yuktabu inda allahi siddiqa waaye wa iyaakum walkadib fa inna alkadiba yahdi ila alfujur walfujur yahdi ila annar wa ma yazalu rajulu yaksibu wa yataharra alkasiba hatta yuktabu inda allahi kasaba xadis boobu ashiqaan nett leen ko muy imaamul buxaari ak imaamul muslim waaye bokk na ci meññeet yi nga xam ne ñeel la way dëggu yi xadis ay lor nekk ca ñeel képp koo xam ne ak dëgg xadis ba ñoo ngi ko jëlee ci xaakim ibnu isaam radiallahu anhu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam albayaani bilqiyaar maa lam yatafarraqa fa in saddaqa wa buyina burika lahuma fi bay'ihima wa in katama wa kasaba muhiqat barakatu bay'ihima muttafaqun alayhi xaakim ibnu isaam yàlla ko yàlla gërëm ne yonent bi sallallahu alayhi wa ne ñaar yiy jëflante ci jënd ak jaay muy jaaykat bi ak jëndkat bi nee na ñoo ngi nekk ci tànn li feek ña nga ca béréb ba ñuy jënde wala ña nga ca béréb ba ñuy jaaye su neexee ci jaay mu wéel njaay moomee bu ko neexee mu xàcc ko waaye bu neexee ci jënd mu jënd bu ko neexee mu xàcc ko li feek tàqalikowuñ mu ne bu fekkee dëgg nañu ca la wax ka nga xam ne ma jaay la muy wax dëggu la kay jëndi la muy wax di dëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam te te ne ñu leeral maanaam lépp loo xam ne sikk la nga leeral ko ca yow miy jaay ci téléphone bi mu am sikki sangam leeral ko lii kat nangam ak nangam mooy sikk yow mi koy jaay ordinateur mu am sikki ne ko nangam ak nangam mooy sikki la leeral ko ayib joojee nee na ñoom ñaar day bu fekkee dëggu nañ ca see wax waaye leeral lépp loo xam ne ayib la lu nekk ca la ñuy jaay suñu borom subhanahu wa taala day leen barkeel yàlla dana barkeelal ki nga xam ne moo doon jaay xaalis ba mu ca am yàlla dana ko ca barkeelal ak nu mu toll waaye ki xam ne daf ko doon jënd la doon jënd muy bagaasam yàlla dana ko ca defal barke bu fekkee dëggu na lu ca wax ja waaye leeral lépp loo xam ne nekk na ci ayib waaye mu ne bu fekkee ne bul nu ayib ayib nekk ca lay jaay. mu xam ko nëbbul ko jaayaale ko loolee wala boog ñu fen ca wax joojee wax ne nangam lii de nangam laa ko jënd wala nangam lii nangam lay te fekk loolee muy wax dara du ca dëgg mu ne bu boobaa yàlla subhanahu wa taala dana rocc barkeb seen njaay moomee kay jaay la mu ca am du ca nekk waaye kay jënd bu fee ca loolee barke du ca nekk kon daal mu leer ci xadiisu bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne bépp jëflante boo xam ne way jëflante yi teg leen ko ci dëgg leeral yàlla doo leen barkeel ñoom ñaar eh, aji liggéey aji aji eh, jaay ja yàlla dina ko barkeel ca lam ci amee waaye kay liggéey it eh, la muy jënd yàlla dina ko ca barkeel waaye saa yoo xam ne fen dugg na ca biir wax loolu mu dugg na ca biir yàlla dana rocc barkeeb loolee te barke mbir moo xam ne nekk na ca rek ñu xam ko comme ni ñu koy waxee kon bokk na ci meññeet yi nga xam ne ba tey dëggu am na ko hadis boo bee nga jee nga xam ne jëlee nañ ko ci abi muhammad hasan ibni ali ibni abi talibin radiyallahu anhuma qaala xafistu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam da maa yariibuka illa maa laa yariibuk fa inna sidqa tumannina waltasibu riba rawahu tirmidi wa qaala xadisun saxiix dee leen ci xasan ibnu ali yàlla leen yàlla gërëm muy xasan ak way juróom woowee di imaamu ali karamallahu wajhahu mu ne wattu naa mokkal naa jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da maa maa illa maa laa yaribuka bàyyi li nga xam ne yaa ngi cay sikki sàkka jëm ca la nga xam ne sikki sàkk woo ca ndax li nga xam ne mooy ak dëgg ak dalla waaye fen sikk lay nekk maanaa ñàkk ak dal la mu mu ma cee nekk boo demee ci li nga xam ne mooy mu nas mu di sociologue dañoo wax ne nit ki nga xam ne mooy dund nekk ànd ak ku dal euh, mooy nit koo xam ne day dund te la muy dund lépp luy nëxal ak lu dem amu ca waaye bokk na ci li nga xam ne dafay nëxal euh, dunduk doom aadama ga mu di ay fen yi nga xam ne ci dana ko dana ko dana ngir am lu mu bëgg walla mu jañ lu mu lor waaye fen yooyu muy def ci lay xëccal boppam loraange yoo xam ne du ko yëg ndax dañu ne nit ki nga xam ne dafay fen euh, toujours dafay nekk ci firfir ju métti li koy waral mooy day bañ fenam yooyu feeñ ragal googu muy ragal fen yi feeñ nag mooy dëjj ci moom complètement li nga xam ne mooy ak dal bàyyi ko ci firfir ju mittee mitti lu fen wi gën a ñaaw nag ci lay gën a jeexintal ci yaram bi am ay jeexintal yu rëy rëy ci yaram bi muy firfir joo xam ne ju mittee mittee mitti la euh, loolu ay fen daf koy def waaye ki nga xam ne day euh, nit ku dëggu ci ay waxam ci ak ay jëfam day nekk nit koo xam ne waxtu nekk dafay ànd akuk dal ci jamono ju nekk loolu euh, la nasaani yu na gis te loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam saxal na ko ci ay xadisam lu jiitu quatorzième siècle kon daal leer na ci xadis boobu ne dëggu jaam bi ko def waxtu nekk dafay ànd ak dal lii wax ak tumanina ak sakina ci jamono ju nekk waaye nit ki nga xam dafa nekk ci ay fen waxtu nekk ci firfir ju mitti lay nekk lu fen wi gën a ñaaw ci la firfir jay gën a mitti du ànd ak dal li koy waral mooy fen yi bañ ragal fen yi feeñ mooy mooy waral loolu kon euh, leer na ci xadis boobu daal ne dëggu day da daa def ci li nga xam ne nit ki ak dal waxtu wu nekk waaye fen day rikki li nga xam ne mooy ak dal ci doomu aadama bi waaye day leer euh, dëggu wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci jamono ju nekk salawaatu rabbi alayhi wa salaamuhu waaye bokk na ci meññeet yooyu nga xam ne jëpp aji dëggu joo xamante ne bii euh, dafay dëggu am na ko mooy am wàccuwaayub shuhadaaw ya muy way martir yooyee doo dee ci toolu lislaam muy rek sallallahu alayhi wasallam nee na man saalallahu shahada bi sidqi ballaqahu manasilu shuhada wa in mata ala firashihi koo xam ne yaa ngi ñaan yàlla di laaj yàlla ak shahada waaye ko ci dëggu ci ak ci jëf yàlla dana ko may loolu nga xam ne mooy darajay shuhada donte moom daa faatu tafaa sallallahu alayhi wa sallama kon daal nit ki waxtu nekk rek nay dàkku dëgg ci waxam ak ci ay jëfam tomb bi ci topp mooy wujubu tasabut min sixatil axbaar war xam ne war rees na koo leerlu xibaar yi ngay jot ba xam xibaar yu wér wala yu wérut rawatina ñi nga xam ne ay kilifa lan yoo xam ne saa saayir mbir yi ñu ngi ci seen loxo wala ay jëmm yoo xam ne dañuy yëngu ci tasum xibaar wala dañuy leerlu ci yépp xibaar yuy am rek laataa ñuy tas loolee ba xam loolee lu wér la wala lu wérut loolu alquran daf cee wàcc euh, muy aayaat boobu bi nga xam ne moo nekk ci suratul xujuraat ci ak sababam ci gàttal ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa yónni Eh, ku ñuy wax eh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa yónni woon benn waay bu ñuy wax Walid ibnu Uqba eh, ci xaalis ibnu Diraar ngir mu dayale asaka jam fa nekk ba mu demee ba ci yoon wi mu am tiit akum ragal dëpp yoon ñëw ci yonent bi alayhi salaam ne ko yow ngi dey lànk na yoo joxe asaka waaye dañu maa bëggoon a rey sax yonent bi yónni ñenn ñu bëgg a dal ci seen kaw xeex ak ñoom alquran wàcci a ah, wàcce aaya di muy aaya bu mat a bàyyi xel yaa ayyuha allazina amanu in jaakum fasiqun bi nabain fatabayanu an tusibu qawman bi jahala fa tusbihu ala ma faaltum naadimin yéen ñi gëm bu fekkee faasix kàccoor day na idali xibaar ne na ngeen leeru loolu laataa ngeen di dal ci kaw nit di wax wala ngeen jëf ci sama te ci réer ngeen ko teg euh, fekk waxtu wooyu da ngeen réer su ko defee ngeen wax wala ngeen jëf boobaa day réccu rek te réccu dafay wekk fekk wees kon borom bi tabaaraka wa taala mi ngi digal nit ki muy leerul xibaar yi muy jot rawatina bu bàyyi ko ci faasix ngir mu bañ caa sukkandiku te fekk waxtu ay nit ki dafay fenn wala mu nekk nit koo xam ne nit la ku juum la muy aaya boo xam ne mën naa bàyyi xel lool lool. kon kon euh, balee ñu tënk ay masala yu néew rek bokk na ci fen yaa xam ne dafa xaraam imaamul xasaali wax ko mu ne mooy mu mubaalaxa bi ñenn di def lu mel ni wax naa la téeméeri yoon wala ñëw naa fi téeméeri yoon wala wala naa téeméeri yoon mu bu fekkee jaam bi euh, wuul ko lu mat téeméeri yoon waaye boog woo na ko woow yoo xam ne yu bëree bëri la yoo xam ne baaxuwuñ ko nit ki bu baax loolu mu wax ne woo naa la téeméeri yoon wala ñëw naa fi téeméeri yoon doon téeméeri téeméeri yoon mu ne loolu duñ ko jàppe ay fen waaye bu fekkee mësul lim boo xam ne lim la boo xam ne baaxuwuñ koo xam loolu lañ ko jàppe ay fen loolu waxi xasaali la wala boo demee ci naw wi imaamu naw wi ne la loolu deefu ko jàppee ay fen ndax Fatima bintu Xays yonent ba ñëwoon na ci yonent bi salaam ne ko Aba Jahmin ak Muawiya ngay ngoro yonent bi alayhi salaam ne ko Muawiya day saalug la yor dara waaye Aba Jahmi nit daawut teg ab yatam maanaam dóorkat la te li wér te wóor euh, Muawiya li muy ñàkk ñàkk amoon na mu muy sol waaye it euh, euh, ki nga xamante mooy Aba Jahmi yata woowee lu mu daa nekk dóore dóorekat bu daa nelaw daana ko teg kon daal mu baalaxa boobee kon bokku ci fen yi nga xam ne des koy xaraamal fi nga xam ne fenn yi wàccee suy kaddu mooy fen fi ñu fi lislaam danga lale ay fen fi nga xam ne fen li muy xaraam xaraam lépp am na ko fu ko lislaam maye xadiisu umu kaltuum radiyallahu anhu ne dégg naa ci yonent bi aleyhi salaam muy wax ne nekkut a fenkat day koo xam ne day yéwénal diggante nit ña di wax aw yiw waaye di ci saari aw yiw ci xadiis boobu ci lay leere ne kon fen des na ko dagalal ci yenn ci béréb yi ngir maslaha borom xam-xam yi tënk ko tënk ba ca imaamul Gasaali def nag tënk la bu rafet daf ne wax daal jumtukaay la eh, boo xam ne ngir àgg ca la ñu bëgg mu ne jépp wax joo xam jépp bépp jubluwaay boo xam ne lu ñu sant la lu ñu bëgg la te mëneefu coo àgg mëneefu coo am lu may eh, fen ak dëggu ñoom ñaar ñëpp mu ne bu baax dafay am araam waaye bu fekkee mëneesu ko am mëneesu coo àgg lu may fen rek bu baa fen ca dana dagan bu fekkee nag loolee ngay wut lu war la fen wa nekk lu xaraam lu war bu fekkee lu ñu sopp la fen wa nekk lu ñu sopp tey bu nit ki nëbbutu woon koo xam ne ab tooña ab tu koy tooñ da koy wër bëgg a faat bakkanam boobu baa dagana ci yow nga fenn andi ko ci anam goo xamante ne anam gu leer la xam maa ne waxtu yi moo xaw a xat waaye kon dana gën a leeral sax nag waaye nag am nay mbokk yu fi nekk yoo xamante ne euh, dañoo bëgg a ci waxtaan wi xam naa ne loolu li may jàpp mooy xaj na lépp du xaj ci waxtu yi waaye incha allah ñu fekk seet li nga xam ne moo ci xajal ñu xajal ko ci li def mooy dañuy jox kàddu gi Serigne Modou Mbacké. alhamdulilah alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah. asubillahi bismillahi inna waliyallah wa ma tawfiqi illa billah asubillahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wal xasri inna al insaana la fi xusrin illa allazina amanu wa amilu saalihaati wa tawaasaw bil xaqi wa tawaasaw bis sabr asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokk yi ñoo ngi leen di siyaare di leen nuyu di leen baalu àq ci weer wi tedd wi di leen siyaare ci jataay bu sedd xol bii di leen massawu coona boo xam ne noo ngi ñaan sunu boroom tabaaraka wa taala di nga xam ne moo dale ci kuy jéegu ci lislaam jiigo yoo xam ne jihaad lañ koy tudde te di lii jéego bii bokk ci jéego yooyu yal na leen ci bett ak lu kawe njort te ngeen bokk ko ak kilifa yépp di siyaaret kilifa gu mag gi di ci jiital ilimaan ji di nuyu sunum nuyoo ak sëriñ mooy diin mii ma àndal ak Cerno Géey ñu jóge daarul manaan bokk ci jataay bi waxtu wu ne noo ngi ci biiram xëy na jamono ak ndigalul kilifa ak yan bu diis moo waral géej gi ci jataay bi waaye bis bu set noo ngi ci biiram ñu sant ci jataay bu baax a baax di ci am mbégte di ko jot loo sëriñ Ahmadu ak bokk yépp mbokk mi nag waxtaan wi tuwaarkal la am na solo lool xanaa am takkoon rek liñ ci jàng bari na lool waaye betteel gi day tax ba dëgg-dëgg yëg yëg gi duñ ko mën a génne waaye bokk na ci tomb bi mu doon waxtaane bokk yi tomb la boo xam ne ku ne mën nga cee war a làmb sa bopp daj ko ci wala nga xool sa bopp seen ko ci muy loo xam ne lu diis la baat bi daw yaram loolit te mu mel ni lu woyof ba léegi dañuy faral sax dangay dégg yenn bokk yi nga xam ne dañuy ayante dangay dégg ñuy wax ne loo wax def ko wala sax wax dara def ko loolu amatut ansanallahu minha loolu bokk yi lu mat wattandiku la ndax buñ delloo ci alxuraan mbokk mi leeral na ci leer leer yu leer a leer wa man mi man kazaba ala llahi ila aaya buñ demee ci aadisi leeral na ko ci buñ demee ci uh, mbind Cheikh Ahmadul Xaddiim wala sax lu mel ne uh, Laxdariyu wala mbind Cheikh Ahmadul Xaddiim gis nañ ko ci ni ko jàngale ci Jawharun moo ko mi leeral na ko waaye li ma bëgg wax foofu rek moo di wax lu dul noona baaxul ci ab jullit baaxul sax ci nit euh, wax nañ ne sëriñ bi ci njaareem daana wax ne ndaxam moos dey ñoo ñi ñuy tuddee nasaraan si te wii wu ñu woote sallallahu alayhi wa sallam kon sax ñett warees na koy roy ci ñoom warees nay roy ci ñoom teel a jóg ñu sant ko ab jullit muy lu baax ci ab jullit warees nay roy ci ñoom nangu kilifteef amul yëg-yëgam nga xam ne bu sa kilifa duggee ci barab bi rek nga am yëg-yëg ñu xam ko ci yow waaye lu ñu wax def ko loolu loolu loolu Sëriñ Tuubaa moo wax loolu loolu nag ñun jullit yi buñ ci delloo loolu day mel ne buñ ci jàngatee te yàlla de buur bu maandu la boo xam ne ëllëg mën naa demee nu ne dégg naa ci maam Habib yi rahimahullah mu wax ne fekk mbokk mu ñëw di ko tawat bëgg a tukki fu mu demee ñu delloosi ko bi mu ko ko junjee sëñ bi ne dënn ba yàgg mu ne ko hmm, ndax mos damaa defee ne xanaa yooyu ñuy wan ne ku ko matal ñu bàyyi la da ko doon matal ngóor si ne dënn ba yàgg mu ne ko waaw ah, am yu jafee am nag mu ne ko da ngay ba am ko man loolu ma jàngee ci ne mag ñi dañoo defe ne dañoo nelaw waaye ñoo nu gën a yeewu fop loolu nag nga xam ne kon tomb boobu tomb bu mat a daw la ndax li ma la wax rek maanaam wi ni ko wolof tuddee rek lu daw yaram la buñ la ko waxee rek boo dee borom deret ju baax rek da nga yëngu kon nu wattandi ko ko baax a baax te dégg nañ ci hadis alxuraan waaye te tey mag ñi ñu wax ne wax la du noonu ku ko def fi nga ko jëfe fi la naan copp di la nekk ba yowmal xiyaam buñ ko woo mu waax wut si la yow ma ko defa wala sax ñenn ñi firee ne day day day yéeg ba ci kaw mu toog fa di la nekk ëllëg ñu toog ba yàgg ñu ne ana ana ana ana naru diwa mu ne maa ngi nii mu waax wuti borom loolu nag ahsanallahu minha kon mbokk mi lim wax leer na lool daanaka mu ne su cee dolli dara. sunu xol sedd na ci jataay bi moo ngi leen di sant di leen gërëm xanaa rek waxtu yi gàtt na lool waaye nag sant nañ bu baax daal asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf euh, sëriñ Modou Mbacké ci taxaw seetlu bu am solo bii nga xamante ne moom nga def ci waxtaan wi euh, xam naa ne ñu delloo rek kàddu yi cant ci sëriñ Modou Mbacké moomu ak sëriñ Mouhidine mi nga xamante ne mi ngi bàyyi ko ba Darou Minane moom tamit mu bàyyi ko bu Mbàkke Kajoor ñëw bokk ñu jotaay bi te tamit ëtt bee nga xamante ne moom la ñu nekk muy ëttu borom Daaru Muxti fële ci Daaru Manaan ñoom tamit ñu nekk fa di ci yëngutu yëngutu yoo xamante ne mook yii kese ñoo yem ne kon dañoo nekk foofu di yëngutu ñu nekkal leen fii tamit encore di leen yëngutul rek kon waar wi la dañoo nekk foofu di bay ñun ñii nekk fii di bay kon ñuy ñaan yàlla fay leen te kàttanal leen ba li nga xamante ne moom lañ am yéene liggéeyal ko borom Daaru Muxti ci yoonu suñ tubaab yi rawatina ci lislaam ji yàlla may la ñu àggale ko fu koy seen jot xam naa ne dañu jox kàddu gi sëriñ Moustapha Ndiaye moom tamit su ko defee rek sëriñ Modou Mbacke Ndiaye su ko defee mu indi moom tamit ab taxaw seetlu dañu jox kaddu gi sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Koso moom sëriñ Muntaxa mi nga xamante ne moom tamit ci liggéey bi la bokk ndax bokk nañ ñi nga xamante ne ñoo sos mu assasatul Wafa place bii nga xamante ne fi laa nekk di def présentation bi moom moo moo ko moo moo fi moo fi njëkkoon a nekk teeta ma ci tamit teg ci xam naa tey nag mu bàyyi ko ba da daal mi nam Saalum ñëw bokk ak ñun bi su ko defee incha allah dañ koy jox kàddu gi rek moom tamit mu indi ab taxaw seetlu ci lii nga xamante ne moom la si mën waxtaanee. xam naa ne mbokk yi nga xamante ne am na laaj yu ñu fi indi rek laaj yi nga xamante ne mën naa jàll rek lañu jàllale su ko yi nga xamante ne xëy ci waxtu bi ñu jégal ñu rek incha allah. a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillaahi arrahmaani arrahiim assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di am mbégte lool ci bokk ci jotaay bii di ci barkeelu waaye di am mbégte itam ci siq ak jotaay bi suñuy eh, bokk suñuy kilifa waaye suñuy sëñ daara itam ndax maa ngi eh, kilifa yi fi nekk yëpp suñuy kilifa lañ ci ëpp jaar nañ ci ñoom ci ay jàng waaw ah, ku mel ni sëriñ xaadim mi nga xam ne moom lañ jàkkaar lool ak ñoom sëñ Axma ñëpp dañ may kii waaye samay ustaas lañ kon maa ngi mbégte wu am mbégte bu baax ci bokk ñoom jotaay bi di leen ziyaare itam di leen balu àq ci koor gi ñaan yàlla nangul ñu jaamu yi te defal ñu tawfiq di ñaan yàlla itam suñu kilifa yu tedd yi suñ boroom bàyyil ñu leen fii doon leen tawféex bu baax di siyaare itam mbokk mi nga xam ne moo doon séq waxtaan wi tey euh, di wax ne jariñu nañ ci bu baax diglu nañ itam li wax ci wax lu dul noonu wax lu bokkut ak la am mu indi ci ay xuppe yu baree baree bari ci yenn yi jóge ci alquran yenn yi jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon liñ ci mën a jànge rek mooy ne ndekete lim njëkkoon a wax ci njëlbeenu waxtaan wi wax ne doomu aadama bu yàlla musal ci li nekk ci diggante ñaari kaabaabam muy aw làmmiñam ak la nekk ci diggante ñaari tànkam nga xam ne addis boobu daf leen faa boole waaye am na yeneen yoo xam ne dafa mel ne làmmiñ rek lay tudd sëriñ sëriñ bi di ko junj ci barab yu bari kon day mel ne ndekete ñi ngi wayafal lu ndaw loo xam ne lu rëy la lu mën a indi musiba la ci nit ñi te jamono léegi ji itam nekk jamono joo xam ne li eh, mu tudde fen nii nga xam ne dafa dafa mel ne baat bi dafa xaw a direct waaye dafa mel ne ni ma ko gisee léegi fen dañ ko dañ ko wutal yeneen i tur ndax léegi eh, dañuy wax sax ay dóor Euh, yëf yi ay dóor la léegi baati baat yooyu ay ay baat yu bees la yoo xam ne war nañoo xoolaat ba xam ndax du fenn lañ jël transfor transformé ko tudde ko yeneen yeneen kii waaw léeg nga wax nañu ah mbir mi ay dóor la est-ce que dóor yooyu du mooy fen te bu fekkee fenn la itam kon ñi ngi kafe yoo xam ne nit ki ab jullit bi mi ngi koy kafe tam mën na ko dugal sa war euh, beneen bi ci des nga xam ne bëgguma woon a yëkkati kàddu sax dama ko bëggoon a laaj rek muy diggante fenn ak nax yooyu ay sew sew la yooyu yu mat a bàyyi xel xam nga wolof dafa tàmm ah dama koy nax rek <laughs> nga xam ne yaa ngi yaa ngi woyefal lu tuuti te fekk li ngay woyefal bàkkaar bu rëy la est-ce que nax yooyu ñuy faral di wax naan ah diw de am naxekat la rek wala dama koy nax ba xataa ba ci gone yi sax nga xam ne da ngay da ngay jël gone ne da ngay nax gone gi dikkaloo du def wala nga woo ko kaay ma jox la nangam du joxoo ko eh, loolu daal laa ci seetlu muy ay sew sew yu ndaw yoo xam ne ñi ngi koy kafe di ko tuutal. te fekk nit euh, li euh, am na xadis boo xam ne yéen day wax ne euh, doomu aadama dana wax baat yu tuuti jublu ci bégal nit ñi dana cee xalambaay ci sawara juróom-ñaar fukki nawet te lu boobu fekk lu tuuti la loo xam ne lu mu lu mu doon kii kon tey da dugg ci point boo xam ne lu lu mat a bàyyiwaat xel la fen fen fen min nañ ko waaye yiñ transformé léegi nga xam ne ay fen la te jàppewuñ ko ko ta te nit ñi dañoo dañoo tuddewuñ ko fen directement waaye dañ koo jël tudde ko leneen lu mel ne baatub nax ak fen ci wolof ndax benn baat bi la walla ñaari baat yu bokkut la ndax wax dëgg yàlla man li ma ci gis li ëpp ci baat li ñuy wax ay nax soo ko xoolee ba ci biir day nekk ci maanaam day nekk ci baynal kasib wal xiyaana ndax nit nit ki day mel ni boo ko dee nax dangay wax sëñ sëñ bi loo xamante nii eh, doo ko def ba noppi te fekk te ci biir nax yooya da ngaa jënd amaana ci moom da fexe ba mu wóolu la ci biir wóolu googu nga nax ko nga xam ne kon ni ma ko seetloo day mel ne baatum nax xaw naa boole diggante al kazibu wal xiyaana ndax ñaari koo dégg ñu ne diw dañ koo nax rek eh, dafa amoon ci kooko kóolute kooko doxali neneen nu bokkut ak nu bokkut ak kóolute ga mu amoon ci moom nga xam ne kon day mel ne eh, kóoluteem googu mu amoon ci moom da ko caawar léegi nag baat yi nga xamante ni moo doon baat kalim baat direct yi nga xam ne diggante wor ak fen ñu fexe ba transformé ko tudd wutal ko yeneen i tur te fekk moo yële ñoo bokk benn danger nga xam ne fen fe fen yan bi sax li muy wax ci fen nga xam ne baatu fen sax boo demee ci alxuraan li ci ëpp ci mu fay firi mooy kufru waaw li ëpp nga xam ne dikk na ci alxuraan lu ëpp ñaari téeméer yoon waaye yi ci ëpp kufru la fay la fay la fay jëfandikoo weddi woon nañ seenu yonente ñu jiitu woon weddi nañ yonente bi def nañ weddi yooyu kufru lay lay lay lay firi foofu kon nag bépp baat boo xam ne ni ñu koy tuddee sax am na am pirin ci alxuraan mu dëppoo kufru loolu lu mat bàyyi xel kon daal xam naa duma ci guddal waaye ay sew-sew yi li sëriñ bi doon waxtaane muy baatu fen nga xam ne mooy mooy mawdu bi war nañoo bàyyiwaat xel yeneeni baat yu ñuy jëfandikoo te fek di ko di ko di ko di ko di ko di ko wayafal te fekk fen ci fen la bokk ah, nax moomu ci la bokk nga xam ne baat bu wolof miin la buñ wayafal la bu dee gone gi sax dañu naan la nax ko te fekk la ëpp ca la nga koy naxee xëy na du doon du doon du doon du doon wax wax ju dëgg kon daal eh, wax dëgg yàlla waxtaan wi diglu nañ ko bu baax jariñu nañ ci bu baax a baax a baax eh, yàlla na yàlla dolli tawféex yi defal ñu dégg ak topp xam naa bëgguñu see guddal sax Euh, waaye loolu lañ ne woon nañ ko ci settantal rek ñu bàyyiloo ko ci mbokk yi xel ñoo ngi am mbégte bu baax di di di di di jéggalu ñëpp di ñaan yàlla boo leen jéggal ñu suñuy koor asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf euh, sëriñ Moustapha ci taxaw seetlu bu am solo boobu noonu xam naa ne euh, mbokk yi nga xamante ni ñoo fi indi ay laaj rek ñu jéggalu ci ñoom dañuy jukki benn laaj rek wala ñaari laaj ndax temps moo xat-xataay boo xamante ne du fi xaj. ko defee incha allah ñu jox kàddu gi Oustaz Ahmadou ñu fàttali mbokk yi rek ni suba incha allah sëriñ Mamour Sall lañu dalal ci ahamiyatul handaza al te mooy am solo goo xamante ne tëralisnu dëkk am na ko solo ñu jox kàddu gi Oustaz Ahmadou ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci weer wu tedd wii rawatina fan yu mujj yi ci weer wi di ñaan sunu borom defal nu ci rahma defal nu ci maghfira defal nu ci itqun min naar te yàggal fi sunu kilifa yi ñu yàgg fi lool ci ànd wér di ndokkeel sëriñ bi doon waxtaan léegi sëñ Bara Gueye ñu ngi lay ndokkeel bu baax ci turu muassasatul Wafa bi ko iman ñu ngi lay sant sëñ Muhiddin imam ñu ngi lay sant Mbàkke di ñaan taxawaay bi yàgg lool te ànd ak wér fii nga teew yaa ngi ci biir mu bi bokk ci bokk ci ñu koy doxal waaye nekk fee ca Daaru Manaan teewal nu fa nu teewal la fii kon tey ji boo ñëwee fii itam li ab soññee la ci liggéey bi ñu ngi ñaan Mbàkke taxawaay bi yàgg lool te ànd ak wér sëñ Modou Mbàkke ñu ngi lay ziar bu baax di lay yóbbante nuyoo ci Mbàkke Kajoor ak waa Mbàkke Kajoor yëpp sa teewaay fii itam am na solo lool yëg nañ ko ci turu muassasatu Serigne Abdoul Aziz Touré mi ngi leen di yóbbante ay nuyoo yu baree bari dafa maa yóbbante woon ci muassasatul Wafa a nuyoo ak i ni mi ngi leen di déglu waxtu wu jot di rafetlu liggéey bi sëñ bii waxtaan wi am na solo mbokk mi da doon laaj mu ni ki nga xam ne dañ koo kar ci mbedd wala ñu fenn fekk ko fenn ci barab di ko néewal doole ba bëgg a jël bakkanam ndax sañ naa jëfandikoo lu dul dëgg ngir mën a mucc. yooyu fen sax. day fen yu yu war euh, fen la ngir aar sa bakkan walla aar sa alal yooyu fen bokk ci fen yi lislaam xaraamal fen la yoo xamante ni yu dagan la dara néew ca wallahu taala alam jërëjëf kon ki nga xam ne dañuy bëgg lor bakkanam mu jëfandikoo lu dul dëgg ngir mucc kon dañuy jàppe fen woo muy fen woo xam ne waajib la na ko jawharuna fi jàngale ndax fen juróomi xaaj la am na ca dagan am na ca war am na wuñ sopp am wuñ sip am xaram nag bi nga xam ne moom amul manfaa diine amul benn manfaa booba mooy wan wa dëgg-dëgg waaye nag teewul sëñ bi daa wax ne teewul yépp benn baaxu ci mel na ni loolu nag sëñ bay jaxatee waxoon na ko ci ay waxam wax ni li xew ci ji jamono bon mat na fukki yëf ak yeneen te kus lëf déglul ma nettali ko rëy ak ki ñaan ak dogu bokk ak di xas ku la gën fopp ak di yàpp ku la man ak jëw nit ak beru ko mel kon yooyu ba ko bi wax yu yàgg la yu amoon yoo xamante ni noonu la ko nit ñi doon dundee waaye kon soññee gi nga soññee dana tax ñu bàyyi ko xel bu baax sëñ euh, Moustapha ni mu ko wax itam nga xam ne baat bi dañ koo soppi ci ay xeet soppin ay dóor màttu ay xeet yu baree bari yooyu tam ñu bàyyi ko bu baax xel xam ni fen moom ala kulli xaal mësta baax te du baax noo ngi ndokkeel ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi